katam dee na mu tënji ba noppi Seydina Omar a gën a bëgg lu baax ñëw ci Babacar Siddiq ne ko bëgguloo ma may la Xafsatu sama doom ma may la ko Seydina Babacar tontuwu ko de mu ñëw ci Seydina Osman ne ko boo bëggee ma may la Xafsatu de Seydina Osman ne ko danaa seet sama bopp de ñëw wax yonent ne ko Omar ne dafa ma bëgg may Xafsatu doomam de yonent ne déedéet danaa may danaa may Osman ruqayatu sama doom te moo gën a xabsatu fuuf doomi omar xabsatu itam man danaa ko jël de te man maa gën a usmaan de ñëw ci yonent ne sidina omar ma defal leen lu gën li ngeen di wax usmaan mi nga bëgg a may sa doom danaa ko may sama doom sama doom a gën sa doom yow it sa doom man danaa ko jël de man maa gën a usmaan de sallallahu alayhi wa sallam noonu la yonent def yonent jël xabsatu jël ruqayatu may ko sidina usmaan xabsatu dee mu may ko ummu kulsum rakam de moo tax ñu di ko wax soo nooray ni borom yaari leer moom rek a mas a ci ñaari doomi ab yonant ba àdduna sosoo ba fi tey de moo tax ñu di ko wax borom yaari leer ñëpp nag ñu faatu kenn mu ci doom fatimatu mu may ko sidina ali ibn abi talib moo jut xasan ak huseynu ak muhasin muhasin dafa dee jëg ndaw jut na seyna boo ko mukkul ñooñu yonent sallallahu alayhi wa sallam doomam yu góor yëpp dañ dee ci waxtu namp doom yi Fatimatu jut ñoo taxaw taxawaayu askan wi yonent ñooy sërif yi ba fi léegi de lu bokk ci Hasan ak Huseyn dëgg-dëgg yi de ndax Fatimatu leen jut te Fatimatu yonent ne lépp lu mu def na ko doomam de ñooñu ñooy ñooñ néegab yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi sallallahu alayhi wa sallam Xadijatu nag diidab li yonent sëy ak moom yonent wutalu ko wujj moom rek la amee ba mu génnee àddina nag sallallahu alayhi wa sallam mu métti ko lool ndax xadijatu ba mu sëy ak moom daf ko ne lépp lu ma amoon ci alal jox na la ko àddiye de Xuraysa di ñaa di ko ñaawal dégg leen waaye xadijatu naga ni démb Makka moo fi gën a riis naga ni tey moo fi gën a ñàkk alalam jépp jox na ko Muhammad ibn Abdullahi jidima Abi Taalib bi jox na ko alalam ji de kii moo dof yonent ne xadijatu doxalal saaral ni nga ko doon doxal rek man nag wutal ma yóbbal may dem di jaamu ji sama borom de muy fab yóbbal di dem ca jabalu nóor waaw daju guddoo ca yoonu mi minan am xunta nga ca kaw bu demee yéeg ba ca kaw daj woo mu dugg ca biir xunt mooma toog fa ay guddi guddi noonu la doon def rek waaw ndaw luy jóge makka di dem di dëkk ca xunt mooma ci tàng booba booba lañ xam ne yàlla na mën a ci moom de ba yàlla waaw ba ma amee ñeneen fukki at nag yàlla wàcce ci moom wayu nag sant ko nag na xaw mbindeef yi jëm ci diine jibril daal di ko feeñu rek ne ko iqra jàngal mu ne man duma jàng doon nu ma jàng fekku ma jàng du ma jàng jibril njett ko waaw ba roxo gi bëgg a génn mu ne ko jàngal ma ne mu ne ko man du ma jàng fekku ma jàng doon nu ma jàng noonu lay def ak jibril ba bàyyi koo ca bu ñëwee cër yépp a ngi fér-fér yi muy feebar naa xadijatu sàngaleen ma sàngaleen ma man de defe naa damay bëgg a dof de xadijatu ne ko dof ne ko waaw mu ne ko nañ dem ma yóbbu la war a xatab nu benn bu xaabale woon boo xam ne jàngoon na téere yu jëkk ya ku jaaxle aa ah, ñëw di ko laaj mu ne waraqatu yow doo déglu sa doomi mbokk mi de Muhammad ibnu Abdullahi dégg ko li muy wax mu ne ko lan la mu yonente nettali ko mu ne ko kii kay dofut kii day mbóot ma wàccoon ci Musaa ibnu Imraana ba mu nekk yonente bani Israila mbóot mooma moo fa soo wàcc si ci moom de xellante bés bañ koy génne màkka mu fekk ma may dund kon danaa ko dimbaleen dimbal loo xam ne kenn musu koo gisee yonent ne man ñu génne ma màkka danañ ma génne mu ne ko yow tigi danañ la génne màkka man mu ne ko daañ la génne wallaay li nga dikkee kenn musu koo dikkee ci waaskan mooy noonu nañ ko xañaan nañ ko génne nañ ko de la mu waxoon waaw génne nañ ko de sallallahu alayhi wa sallam naa ko def nag ba xadijatu dee nag yonentu toog nag di dencut beneen jabar ba gannaaw ga nag jigéen ñëw ne ko moo yow ba xadijatu dee ba tey nanga meeta ngi waaw denculoo jabar mu ne ana jabarati ñu ne ko su fekkee ni jànq nga bëgg Aysatu doomi Abubakar Sadiq waaw jigéen ju baax la su fekkee ni jàng nga bëgg Sawdatu bintu Samata camiñam sa sa saaba la waaw ñooy ñaar koo ci bëgg rek mu yomb la de naa ko def mu daal di dem ci Sidina Abubakar ne ko fekk na Jibril daf koy indil portale Aysata toujours ne ko sa jabar a ngi nii waaw bu seetee rek yonentu moom du ko xam mu ne ah xanaa su fekkee ne mbir mi ci yàlla la jógee yàlla dana ko matal de ba jëmi bés nag mu wàcc ci ne sidina Abubakar Sadiq ne sa doom mu ne ko mi ngi fi mu woo ko mu ñëw mu ne ko mu ne ko sa doom jooju laa bëgg nga may ma de mu ne ko ah man may sa mbokk ngay takk sama doom mu ne ko sama mbokk nga ci diine waaye sa doom xaraal na ci man waaw naa ko def Abubakar ne ko danaa la ko yónnee soo ko jisee rek mu jubu la rek soo boo xam ne may naa la ko de daldi wut tàndarma def ko ci pañe bu tuuti hen ko nday Aysata booba juróom benn at la am ne ko demal nga noy ji nga noyil ma yonent bi ne ko hadiya sangoog de tuuti na de waaye su la gëdëm looyee eh, daal ñeel na la fa xam nga baay bu waxee loolu ci doomam bu jigéen rek say ba façon Aysata moom xamul defe ne tàndama ji mu xenu mooy hadiya ji waaw ndekete yoo moom mooy hadiya ji de ba mu ñëwee ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sama baay day moo yónni mu ne hadiya saa ngi su fekkee ni ne tuuti na de waaye bu la gëdëm looyee eh, rek ñeel na la yonent dikk ko ci loxo de mu fittar ci ko bi ne ko su taxutoo nag ngay di ma tiita duma sa jabar ñëw ci bàyyi baayam ne ko yoon yónni nga ma ci góor gu bon mu di ma tey te duma jabaram mu ne ko jabaram nga mu xolam sa ko sedd de kooku mooy Aysata yonent takk na ko juróom-benn atam bàyyi ko ba maam juróom-ñeenti at nag mu soog koo jël de ci diggante bi nag takk na Sawdatu moom jël ko moom mi mag moo tax ñuy werante ñoom ñaar ku ci jiitu waaye Aysata la jëkk takk waaye Sawdatu loo jëkk a sawdatu moom ci jabar yonent bi la bokk sa alayhi wa sallam gannaaw ko jël na Seynabu bintu Jaasin ak Seynabu bintu Haris ak Maymuna waaw jël na umma bi wata doomi Abi Sufyaan <coughs> doomi Abi Sufyaan ak Safiyatu bintu Huyayyin ki nga xam ne ci sëti Haaruna la bokkoon de gannaaw boo xamee ne tey waaw toj na Xaybar de jël na Hind ñooñu ñooy jabar yonent bi waaw ngoro na fanweeri ngoro ak ñaar waaye ñim ca takk fukk ak ñaar daal ñoom la takk fukk ak ñaar yi fukk ak juróom yi war na fanweeri ngoroog ñaar ñii takk na leen te xarafut ak ñoom bàyyi leen ñii mu ñii mu bàyyi leen waaye mu takk te xaraf ak ñoom daal fukk ak ñaar lañ xadijatu mi nga xam ne moom xamul wu jiggi rëb dundam ak fukk ak benn ñi nga xam ne boole na leen ñett dee nañ ci dundam ba muy dee moom juróom-ñeenti gor waaw loolu la bàyyi de ñooñu ñoo ko tenji de sallallahu alayhi wa loolu ci xasaay sam la bokk sallallahu alayhi wa sallam ci waxi lenn foo yi ba nga xamee nag ne loolu am na yonent bi xëy na xadijatu man de yàlla def ma yónni ma jëm ci mboolem mbindeef yëpp de xadijatu ne ko man gëm naa yàlla ak yonentam xaltine la yàlla yónni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam talaata ci suba moo xadijatu ànd julli de moo tax ñu ne moo jëkk gëm yàlla ci mbooleem xeet wi de ñu ne abubakar a jëkk a gëm ñu ne ali yoo jëkk gëm de ñu ne benn wax la li am daal mooy xadijatoo jëkk a gëm ci jigéen ñi aliyoo jëkk gëm ci xale yi abubakar moo jëkk gëm ci mag ñi de waaye ñoom ñett ñi ñoo jiitu ci lislaam gannaaw yonent bi sa alayhi wa sallam yonent nag di xoote rek Quraysh di ko lor muy xoote lislaam bi nit ñi di ci dugg par benn benn waaw Quraysh di def luñ man ci fekk nit ñi pour ñu bañ koo gëm ak di lor ñi nga xam ne ñoo ko gëm ànd ak moom ba nga xam ne yonent sant naa ne na ne nañ gàddaay dem ja Habasa de foofa buura nga fa boo xam ne du tooñ te duñ tooñ fi moom de loolu moo waraloon gàddaay gu njëkk gi nit ñi gàddaay dem Addis Ababa de bañ demee foofa na ko def waaw aba ah, najaas yi kii buurab Habasa làq leen de ah, ah, yor leen yor wu rafet ba ni yonent gànnaay gàddaay dem Medina nag lañ soo ko gàddaay fekk ko Medina sallallahu alayhi wa ba nga xamee nag ne yàlla namm na yonent bi génn gàddaay Quraysh li yonent bi daal lim nekkee mënatuñ ko muñ rek nañ ko sakkal pexe daal i daja ci seen daaru na doom mooy seen ah, assemblée daal di daje rek ne léegi moo man mii nañ ko sakkal pexe de ku nekk wax pexem Iblis ne la sa pexe moomu day sàmmi gàtt saxee loo ko sakkaa di do kilifa guy fexe waaw moomu pexe jubut ba aboo jaal fexe ne nañ tànn geño gone ñu tànn gone ga ca gën a réeb juddu ñu tànn leen ku ci nekk ñu jox ko jaas jaasi ñu seet benn waxtu boo xam ne ñoom ñu dañuy wër yonent bi rek buñ ne xëy yi rek ñu cawandoo ko seeni jaasi cawinu jenn waaye mu daldi dee deretam tasaaroo ci mbooleem askan yépp Quraysh mënuñu Bani Haasim duñ mën a xeex ak mbooleem askan yi duñ mën lu mooy laaj dayee suñ laajee dayee ñu dajale suñu alal yépp jox leen te mucc caayu Muhammad de mu ne ko yaa mat galifa pexe maa ngoog de naa ko def jibril daal di wàcc nattali ko ko de way sam kur bi kale dina kafaroo li fitoo ko aw yàqtuloo aw yoxrijoo ko wayam kur la wala xaarul maakirina ne ko sa borom digal la gàddaay bul fanaan tey ci makka de naa ko def yonente ne maa ngi xam moom xale ni yëpp seen man lañ ko dénk waaw dénkaane yi ma mu ne ko wutal ko fanaan ci sa néeg bu subaa mu joxe dénkaane waaye yow sa borom na ne bu fanaan tey makka de mu daldi xoo sidina ali ibn ne ko xam nga xalali makka yëpp maa ko amee te yàlla digal na ma génn ndax man ngaa fanaan ci sama lal bi waaw sangoo sama malaanam càngaay mi suñ la rayoo gadde suñ la rayee gaddul naa la aljana soo muccee nag bu subaa nga dellool ma dénkaane xaalali jàmbur yi ma man de sidina Ali ne ko rek maa ko xeloo de dal di nangu de dal di tëdd ci lala bi nanta ko sangoo malaanam càngaayam ma de waaw yàlla dal di xoo Jibril ak Mikaayil ak Israfil ak malakul mawti de ne leen kana ci nangoo jot sa morom ci dee ñoom ñëpp kenn nanguwut mooy yéen ñëpp abi Ali ibn Abi seen morom bon kon nag gaaw leen yéen ñenant laa dénk ba kanam bi wattu leen ko bu ko dégg jamee rek ma far leen ci diwaana bi wala yii de ñoom ñenant ñoo ñëw di garde Seydina Ali ba bët sedd ba bët setee ñi ñëw ah yonent kay demul mi ngi fi ñu ne ah kii di yonent tët bi tëtëb Ali yi la càngaay li day càngaayal yonent la waaye daal tët bi tëtab ali la ñu ñëw di muri malaan même sangoo bëgg koo xam mi Seydina Ali di bonk ci biir malaan ma ndax bëgg ñu ray ko li ko yonent ne <laughs> boo ñu naa daal jana bëggutoon lu mooy ñu ray ko de ba mu yàgg rek yëf ya sappi ko mu muree ko ne leen yàlla yóbbu na yonentam fu ko neex ku ci yonent amee loon dénkaane rek ñëwal ma delloo ko de fekk na daje nañ ñëw congaari ci buntu kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne bu guddee rek bu ñëpp nelawee dana génn dem ci jàkka ji nañ ko fi nekk rek bu génnee ñu ray ko de ba nga xamee ne yonent waaj na ba ba guddi rek dafay jàng yaasin ba ca yëpp siroon a tafli ko ci suuf ñëw si suy leen ko ñoom ñëpp ñu neraw mu ñëw ku ci nekk mu ñett la fab suuf sotti ko ci sa njaañ ba mu fees dell def na leen ko ba mu daj mu soog a dem yoonam de ñu nelaw ba jant ba fenk ca yor yor kenn yeewut ci ñoom te iblis na ne man moo leen di wattu moom mës da nelaw ba ko yàlla bindee ba tey moo jëkk a nelaw moom iblis ba ñu yeewoo nag ne <coughs> sa morom lu tax yeewuloo ñu ku ne sa morom li la dala ma dal de iblis yow yaa ne woon daa da nga da ñu wattu mu ne ba ma yàlla bindee ba tey tey laa ma sa mos nelaw waaye daal waaji jabar nañu de waaw ñu ne leen yéen waaji topp na leen seet leen lamb leen seen bopp ñu ñi ku ci nekk sa njañ a ngi fees dell ak suuf de mu ne yéen ñëpp ku ci ne te wàkk na la sotti sa njañ suuf ba mu fees dell mu soog a dem yoonam rek ñu ne Muhammad jabar nañu de daal di dem nag na ña ngi koy dabi de mu dugg ca xaaru mu dugg ca jabalu sawr làqu fa ñetti fan sallallahu alayhi ba xam ne hutatuñ ko nag mu daal di nag dem Medina de fi hmm, na Ababakar yaroon na yaari gëléem waaw xamoon na sàmm bu ñuy wax Umarata ibnu Fuhayrata Amru ibnu Fuhayrata ak euh, dabije boo xam ne daf koo fayoon moo leen di wan yoonu Medina muy Abdullah ibnu Urayqit duuli yi kooku leen wan yoonu Medina dañ ko doon xawante bu ko yonent toggee ci géléemam ba mu sonn waaw Abubakar togg ko ci géléemam de mu di leen wan yoon wi de bañ àgg Medina nag sallallahu alayhi wa sallam ci dox fukki fan naa ko def nag jinee naaw rek ti Makka ne yàlla yàlla fay aw yu ñaari xandaale yi nga xam ne wàcc nañ ca bergene umma ba de ñu xam nag ne Sidina Abubakar yonent Sidina Abubakar la la jinne yi way noonu de loolu mooy gàddaay ga ba nga xamee ne yonent gàddaay nag jëm Medina te waxante woon naag ah, law sa rek ñooy lan saar ne ñoom gëmoon nañ ko jaayanteek moom ñetti at bu njëkk ba juróom benn la ñu woon dee déwén sa ñuy fukk ak ñaar ca atam ñetteel ma nag ñuy juróom ñaar fukk ak ñett ak fukki jigéen de ñoom ñëpp ñu jaayanteeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko bu ñu la génnee rek ñëwal ci ñun de yonent moo tax ba mu gàddaay rek mu dem Medina sallallahu alayhi wa sallam lan saar bañ déggee ne yonentu génn na makka nag bët bu set rek ñu xoddoo seen i yërey xare gàddu seen i jaasi rek di ko gàttandu ba mi di jot ñu wàññeeku ñëw añ si bu ngoonee ñu gonantaat ak fukki jigéen ñoom ñëpp ñu jaayante ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko buñ la génnee rek ñëwal ci ñun de yonent moo tax ba mu gàddaay rek mu dem Medina sallallahu alayhi wa sallam lan saar bañ déggee ne yonent génn na makka nag bët bu set rek ñu xoddoo seen i yërey xare gàddu seen i jaasi rek di ko gàttandu ba mi di jot ñu wàññeeku ñëw añ si bu ngoonee ñu gonantaat ba ci bés a fukkeel ba nag gannaaw bu ñu wàccee bay dugg ci seen i néeg la benn yahud xeeg ci tàndarmaam rek seen gawar boo xam gawar yoo xam ne ñenant lañ ñëpp ngis ku ne nga am mbub mu weex ak euh, lambaay bu weex waa taraxlaay gu weex ak tañlaay gu weex de mu ne bani xaylata li ngeen doon xutangoog ñëw na waaw ñu daal di jóg nag ñoom ñëpp di ko kattanu nag yonent bi ñëw na yonent bi ñëw na yonent bi ñëw na di ko feccal sallallahu alayhi wa sallam ba nga xamee na ñëw na nag mu wàcc ci masjidu Quba ci bani waaw xam na fukki fan ak ñenant la rëdd masjidu Quba jiite fa juma ñaari ajuma gannaaw ga mu ne fii du fi mu ñu waxoon de dal di waraat nag waaw ne nañ wàcc albaaw ak nos bi rek moom xam na barab ba de albaaw nag waaw di ramb rek gàdd gum romb ñu ne ñëw leen fii la doole ji nekk dal leen wàcc leen fii la doole ji ne mu ne baleen gilem gi rek ci ndigal lay wéy albaaw di cal di cal ba ak si waa ba ba yàgg rek mu ne groupe sukk ba mu sukkee rek dellu jogaat wéy dem ba ca kanam mu delu ne groupe sukk ba mu sukkee yoonu ñaareel nag dal di baatam daldi nguur de moomaal baawale yonentu sa ko wàcc nag sallallahu alayhi wa sallam ne xaw nal mansilu insha allah fii mooy wàcc waay bi insha allah fa mu njëkkoon a def group sukk foofu mooy bunt jàkka yonentu ba tey waaw baabu jibril fa nga xam nag ne fa la mooy néeg da Aysa bi nga xam ne ba yonentu génne ko suul fa nekk ba tey mooy këram gaddaay yonentu boobu la waykat bi nettali ne yonentu bi jublu na na ne waa Makka ñoo ñàkk bopp ñoom ñi nga xam ne ñu nekk ak ab yonent boo xam ne ñoo ko jut ñu bañ ko te tumuraanke yi nga xam ne xamuñ ko ñoom bëgg ko de ñu noonu ko mbëttee bëgg ko ak kéwél yi de mu dellu nett li tam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam taxañ na suuf dem Medina naka mu taxaña asamaan yi itam dem dem asamaan ci guddi rañaan ma de melalal guddi gi nga xam ne ci la yonent bi sallallahu alayhi wa rañaane jóge Makka dem bayti maqadis de xéeg itam jóge bayti maqadis dem asamaan ci guddi gi de dellu mooy guddi rañaan ma de ci ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru rajab mooy ndey ci la yonent rañaan rañaana mu réy moomu réew sallallahu alayhi ba mu rañaanee nag bët set Abu Jahl la jëkk gis mu di ko yejji ne ko ibnu abi kabsata yow lu xew bii waaye yonent ne lëf xew na de lan mu ne dem naa bayti maqadis ci guddi gi dellu si ah su ma dajalee Quraysh ñeme ngaa wax loolu ci seen kanam mu ne ko dajaleen Quraysh mu ne waa sabaxa Quraysh dajaleen ñëpp ne dëll mu ne ma ma dellu ci li nga waxoon yonent ne dem naa bayti maqadis ci guddi gi dellu de mu ne ko lépp loo ma sa wax ñi di ko sikki sàkk waaye tey day nar nga li nga wax du dëgg de <coughs> naa ko def si naa Abubakar dal li ci fexe rek ñëw ne sama sa nga wax na dëgg ne yonent wax na ñu ne ko Abubakar da nga dëggal yonent moos ci ne dem na bayti maqadis ci guddi gi dellu si ñun bayti maqadis suñ cey dem danañ yéeg weer wàcc weer muy dox doxam ñaari weer ñu sa faag nga ne waa ji dem na ci ci genn guddi ñëw mu ne man ma di ko dëggal ci xabaar bu jógee asamaan doxam ñaari junne ci at ci lu ma tudd ngonent ma tudd ab xëy kooku man su ne woon dem naa asamaan yi dëggal naa ko de ki yonent ne ko walaay noonu la sax dem naa asamaan ci guddi gi dem naa ci asamaan ci jëkk fekk naa fa aadama maa ngi ko fekk bu xoolee ci wetu ndeyjooram ree bu xoolee ci wetu càmmoñam jooy waaw ma laaj lii lan la ñu ne doomam yi lay gis roxoy doomam yi nga xam ne dañoo fasoo texe ñoo ne ci wetu ndeyjooram bu leen gisee bépp jooy ree su xoolee nag ci càmmoñam gis roxoy doomam yi nga xam ne dañoo weddi fasoo texe di loolu lay jooy de dem naa ci asamaan ñaareel fekk naa fa Yaxya waaw ak Iisaa dem naa ci asamaan yi ñetteel fekk naa fa Yusufa dem naa ci asamaan yi waaw fekk naa fa Idris dem naa ci asamaan yi juróomeel fekk naa fa Haruna dem naa ci asamaan yi juróom fekk naa fa Musa ibnu Imran asamaan yi juróom-ñaareel fa laa fekk Ibrahima nga xam ne mm, mm, kii wax ak yéen moo ko gën a ni du ci mboolem bi neefi wax na dëgg yonent moo si yonent yàlla Ibrahima kenn mosu leen a xamee de sa sax ba nga xamee ne yonent gàddaay na waaw ñiy topp tànk yi yaaram dañuy xam tànk lii de tànk mooma la lii tànk bañ xag see ca wetu xunt ma dañ ne bii tànk day tànk Abubakar Siddiq la amul sikk ba ñaareel bii nag kenn mënu koo xamee tànk ba ne ca ma xam Ibrahima de loolu la loolu la waa Makka waxoon de <coughs> moo dëggal ni du gi yonent ni du yonent de sallallahu alayhi wa sallam ko def nag yonentu sallallahu alayhi wa sallam Busayri ne mu nettali leen nag gaarlowanteeg ñoom mooy def ki kéemtaan ba noppi ne ana ku mën a def lu mel ni lii ma def yonent loolu moo ko jagoo bépp xar baax bu yonent def wali mën na koo def waaye nag ab yonent rek a sañ def xar baax ne maa def lii ku mën a def lii na ñëw loolu wali sañu ko wax de waaye wali yu moom dana def karaama waaye nag du ca gis boppam sañ da wax itam ne comme maa def lii ko mën na def loolu yonent rek ko sañ de loolu rek leen wutal nag waaye lu da lu jaadu nekk mu gisaan ñeel yonent rek jaadu na nekk karaama waaw ñeel wali de yonent nag ay tegaloo nag di wàcc ci moom rek sallallahu alayhi wa naa ko def doole ji itam eh, di di tegaloo rek nit ñi di jébbalu si di jébbalu si waaw bu jëkk nag lor ju nekk daje na moom juróom-ñaar ñu njëkk a nekk jullit ci àddina daal xamul leen Quraysh wanut yonent kooku yàllaa ko wattul boppam kenn mënalu ko dara Abubakar Siddiq kooku bëkk néegam yu bëri waa ak surgaam yu bëri ak xalalam kenn mënalu ko dara Ali na Abi Talib kooku jàmbar la joo xam ne kenn wanent la ku mbay say bët nga bay yasam waaye ñi ci des Hammaar Bilal Suwaybu ak Sumayatu waaw ñii di leen abi jaal wan jaadina kenn mësu koo gise ba moo waral gannaaw ga nag yonente sallallahu alayhi wa sallam digal leen nañ gàddaay dem ca réew yi de ba yonent it gàddaay dem Makka dem Medina nag xeet yi ñëw di jébbalu ñëw di jébbalu ba nga xam ne yonent mujj na jot doole joo xam ne su laaya wàccee dafay wax diw kaay jàngi laaya ji ca waa Makka ñu dégg ko diw takkal xere topp ci seen kaw rek suñ nangoo baax na suñ nangoo takkal seen digg rek <coughs> loolu lay xel a moo tax mu ne ba tawaala dañ taftaloo wàcceg laay taftaloo nag ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mujj na isa mata laa ndem jàng na mu kitaaban laaya mi ne laay juttuke fa yàlla tale du topp ko katibatun xare xadraaw bu dee aji ne taxe ki ganaay de mujj na day nañ nee woon doole mu mujj na su jàngee laaya rek xare koy topp boo xam ne bu ñu nangoo baax na bu ñu nanguwul rek xam nañ la ca topp de allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim sallallahu alayhi wa bu yàlla masa yónni daf lay jox kéemtaan goo xam ne dana dëppoog sa jamono ñépp ñaam xel danañ xam ne rek lii du jëfi mbindeef de su ko defee rek loola moo taxaw taxawaaya bi yàlla mu taxaw ne sama yonent bi wax na dëgg lépp lu mu wax maa ko wax yonent yàlla Muusa dafa dajewoon ak jamonoy njabar misra njabar rek lañ fonk moo tax yàlla jox ko xeet woo xam ne su ko ngëbee muy xet su ko sànni mu nekk jaani ñàngoor su ko jàppaatee mu dellu nekk xet loolu moo gisaat la koo xam ne dafa xaw a xeetoog njabar la nga xam ne moo xewoon ci jamonoy Muusaa de yonentu yàlla Isaa ba ko yàlla yónni daf ko yónni ci jamono joo xam ne ay mbas dafa bëri ak i feebar yoo xam ne kenn mësu ko gis ci àddina docteur rek lañ fonk ca joojo jamono yàlla daal di ko jox moom itam mu gisaat kéemtaan koo xam ne ku feebar su la raayee rek nga wét ku silmaxa su la raayee say bët dellu mel na meloon ku amee jàngoro ju réy ji su la raayee nga dellu mel na nga meloon ku dee sax bu ko neexee mu dekkal la ñu xam ne lii du du du mbidam doomu aadama mbidam yàlla la de yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla yónni ko ci yaaram yaaram ñoom fasaa ak rek la ñuy wax ju héemu nga lakk ci arab lakk yoo xam ne ku ko dégg rek mu muhim la loolu mooy seen tiitar moom it yàlla jox ko alquran mu lottal way jëkk ak way mujj kenn mës na gis ci àddina lu fasaaxaane alquran ak lu balaaxaane moom ak nose bi nga xam ne tey moom la moom la alquran lamboo def yàlla wax na ne ku lay ni tamaati lin subal jinnu ala an yaatoo bi misli haadal quraan laa yaatoona bi misli walaw kaana ba'duhum li ba'din zahiran bu nit ak jinne ñëpp daje woon bëgg a def lu mel ni kaamil bi koy dañ ca lott duñ ko mën def ñu nangu loolu mu ne faatu bi hasri suwarin misli muftarayaatin indi leen fukki saar sax waxawtuma kaamil bi fukki saar ñu latt ca de mu ne faatu bi suratin misli indi leen wenn saar rek loolu yi ñu lott nañ ca wenn saar wu day inaate naakal kawsara nit ñi lott nañ ci def ko mu mel ne alxuraan rek te inaate naakal kawsara yatti aaya la kon yatti aaya yu nekk ci alxuraan kéemtaan la ci kéemtaan yonent bi sallallahu alayhi wa te alquran mat na juróom benn junne ak juróom ñaar fukki junne ak benn ci aaya kon alquran lamboona lu ëpp ñaari junne ci mujjisaat de ñetti aaya yu ne mujjisaat la te juróom benn junne la ak lu topp bon mat na ñaari junne kéemtaan alquran rek li gën xéemu ci alquran nag mooy wàcc gi mu wàcc ci yonent bi nga xam ne moom lu muyu la yonent mës jàng mën da bind turam Muhammad sax boo ko bindee jox ko mënu koo jàng mënu koo bind itam ba noppi téere bii wàcc ci moom lottal way jëkk ak way mujj de nga xam ne ku fasaak ku lott ñoo xem ñoo xem fi ci ci wetu alxuraan kenn mënu cee def lu mel ne alxuraan ba nga xamee ne téere boobu wàcc na ci moom loolu rek waroon naa doy pour ñu gëm ko de ni ko yàlla bindee moom ci boppam jikko yi nga xam ne moom la ko yàlla jikkoole loolu rek doyoon na waaw pour ñu gëm ko de ñoo ko tuddal seen bopp lamin ñoo waxal seen bopp ne mas da nar ba nga xamee ne yónni nañ ko sallallahu alayhi wa te muy bind jëm ci buur yi ba leetaram di dem ci xiraq la ki nga xam ne mooy Kaysar fa la fekk mbooloo ci Quraysin Abu Sufyaan a nga ca ba rek yonent bi ñëwee ci Kaysar mu ne xoo leen ma ci dëkk bi képp ku fi dëkk Makka ñu xoo waa Makka yépp ñu daje ci këru nguur ga mu ne leen ku ko ci gën a jege bi Sufyaan ne man fekk na booba ku bokk ci Bani Abdu Manaaf moom rek a ca moom rek a fa teewle mu ne leen dama leen di laaj waa waajile ne mbooloo bi déglu leen ko kat moom laay laaj moom mi ko gën a jege su waxee dëgg na leen dëgg la su fenee na leen ko fen na yaaram nag ñu wax ko fenkat rek moom la gën a bañ ci àddina Abu Sufyaan su taxutu nag loolu danaa fen yu bari waaye daal ragal naa ñu nettali ay fen jële ko ci man rek moo tax ma ma takk sama dënn rek wax dëgg mu ne ko dama lay laaj waa ji li nga xam ne moo feeñ ci yéen di woote ne ab yonant la moom laa leen di bëgg laaj ndax xam na askan wu mbokk ci yéen ah mu ne waaw moom kay borom askan la mu ne waaw ndax ay maamam dañ doon buur mu ne mukk mës naa am maam ju da buur mu ne ndax kenn mës naa wax loolu ci yéen mu ne kenn mësu koo wax ci ñun ndax daana fen ñu ne mës da fen mosuñ koo xamal wenn fen de mu ne waaw ndax ñun ñaa ngi koy topp mu ne waaw néew ji doole yee koy toppam am ñu rëy ñu rëy lu ñi mu ne néew di jo néew di joole yi ñoo koy topp mu ne waaw ndax da ngeen moom ñu ne waaw na seen xare mel mu ne xaya xay loola bu tayee ñu gañe ko boo léegi mu gañe ñu waaye kenn mën da am woon la gannaaw kenn mën da damaraayam de mu ne waaw ndax dana xuruj ah mu ne mosuñoo xuruj ci la wéyoon de waaye ci diggante bii nag ñi ngi waxante waxante boo xam ne xamuñ dana xuruj jëm déet mu ne foofu rek laa mën a borxole si mbaat su ma ko xam su ma ko coppatee tuuti mu ne ah ngi toll ci xóolwante gu xees koo xam ne xamuñ nam cey def de mu ne waaw lu muy wax lu mu leen di digal daf ñoo digal ne nañ bàyyi suñu buñ jaamooti doj yiñ doon suñ bàyyi doon jaamu nañ jaamu yàlla rek te nañuy wax dëgg te nañu fegu bàyyi njaaroo te nañuy matal wëlëre de te nañuy jokk ak bokk mu ne waaw ñi ko topp danañ ko topp ba mu yàgg ñu murtat ngir sikk dara ca diine je ñu ne ko musul am moom kay koo xas sopp kay bët bu set nga atan ko jote sa bopp ak sa ndey ak sa baay mu ne ko laaj naa ndax waa ji borom askan la nga ne waaw yàlla ku muy yónni fay fekk nga am askan laaj naa la ndax ay baayam ay buur daf jene woon nga ne déedéet su fekkoon doomi buur la doomi buur a gën a bëgg nguur ma ne dafay wut ak pal rek nga ne doonut ak pal ku doonut ak pal xelam du nekk ci pal laaj naa ndax ñu doxadi ñee koy topp am ñu rëy ñi nga ne ñu doxadi ñee koy topp loolooy xaata yàlla yonentu bu bu fi yàlla mas a yónni way doxadi nit ñi ñoo koy topp way ñi dañuy bañ laaj naa la lu muy digle topp yàlla ak wax dëgg ak fegu laaj naa la ndax dana xuruj nga ne du xuruj laaj naa la ndax ñi koy topp danañ murtat ngir sikk diine nga ne déedéet su fekkee li nga may wax dëgg la waxuma makka ga ngeen di xëccoog moom de waaye fii ma teg sama tànk yi dana ko moom de man day su xóoroon ne mën naa jot ci moom maay raxas tànkam ya te maay maay fapp dàllam ya de xamoon naa nag ne ab yonent dina ñëw waaye moo ne ci yéen lay bokk mu ne foofa coow jib cee néeg bañ génnee abi Sufyaan ne bismillah ibnu abi kabsata mile ñuy weranteeg moom ca Makka Róom di ko ragal fii ci Róom ah man kii jaaxal na ma nag ne foofa la sama bakkan tàmbalee di mokk benn ma yàlla jubal ma dugg ci diinal islam de loolu mooy waaw li nga xam ne moom la leen yonent bi xoo sallallahu alayhi wa sallam alquran nag nose bi nga xam ne ne la ko yàlla nose doy na ca xotbata ibnu rabiata ci kilifa Makka yi la bokk waa Makka dañ daje bés ne ko mat ba te jógal waxal suñ digganteek waa ji lee demal seeti ko yow dara mënu laa tëxa lijjanti nanga dem su waa ji bëggee nguur ñu fal ko muy suñu buur su bëggee alal ñu dajale suñu alal yëpp jox ko ba mu gën a riis ci àddina su bëggee jigéen ñu dajale jigéen ñu rafet ñëpp jox ko su fekkee jinee ko jàpp ñu dajale xalal wutal ko docteur yi ko faj <coughs> waaye na bàyyi lii muy wax ba te ñëw ji yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko mësumaa gis mburtu soo xam ne gaafe na ni yow ci makka ci ci sa giit tasaare nga suñ mbooloo mi noona leen nga ñu indi nga diina juñ xamut yaa gën sa baay Abdoulaye yonent noppi mu ne ko yaa gën Abdul Mutalib yonent noppi sallallahu alayhi wa mu su fekkee sa baay ak sa maam ñoo la gën a ñoom waxu ñoon lii xerem yi lañ doon jaamu su fekkee da ngaa na yaa leen gën nag waxal yonent tontu ko de wax ba àggal yonent ne ko àggal nga mu ne ko waaw yonent ne bismillahi rahmaani rahim xaamim kitaabun fussilat ayaatuhu jàng saaru tafsil ba àgg ci fa in aradoo fa qul andartukum saaqatan mila saaqati aadin wa samuuda mu muy karkar yi lox te gémmiñ ak yonent bi ne ko lënt lu naa la bokk géñ bokk bul waxati de yonent bi sallallahu alayhi wa bàyyi ko mu ñibbisi waa makaa nga toogoon di ko nekk mu teggi leen dem ci néegam tëdd tëj tëj tëj néegam xam ñetti fan ñëw ci ñoom ñu ñëw seet si ko ne ko at ba te yow lu xew yow ñëwee ne la di la ne nga ñëw toggi ñu waxula ak ñun dara yow kat dangaa mel ni ku bëgg a jàng kat yow woykat ab woykat rek mën na laa jommal xam ne yaa fi dàq way mu ne leen woy xam ngeen ne maa fi dàqa way xeeti way yépp xam naa ko wax ji ma dégg du way de ñu ne ko daf laa jabar mu ne di du jabar ne ko waaje daf laa jabar rek mu ne du jabar du way du mbuxaaba du njinne wax leen leneen dal di mer nag ne leen ngeen di wax ne Muhammad ab jabar la mas ngeen koo gis muy mocc ka fas xam ngeen ne kii du jabar de ngeen ne Muhammad waykat la xam ngeen ne maa fi dàqa way xam naa rajab xam naa asaj xam naa baaru yépp xam naa ko ci way waaye mosuma gis wax ju mel ni wax ji Muhammad di waale wax ji suuf gi am nay ren te kaw gi am na taar te am na meññat wax ji day fay féete kaw ba faw waaye wax du ko féete kaw di caa dina de moom xot ba noonu la te moo wax loolu wali mu xayrata wax na lu demee noonu gannaaw ga waaye ñoom ñëpp te réwut bëgg ak càng ak bëgg dina rek fekk na leen ba tax nangu ñoo topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam de ba nga xamee nag ne yonente sallallahu alayhi wa sallam génn na gàddaay dem Madina nag ba am ñaari at nag yàlla jox ko ndigal nag mu xeex ak ñoom nag ca xeex yi tàmbali nag yonente leen yónnee ay njàngal di xeex ak ñoom de lor ju nekk nag lor nañ ko ko moom yonente bi sa alayhi wa sallam moom la waykat bi di wax ne bul jortu bi noon yi di lor yonent bi sa alayhi wa sallam ne yàlla def ko seetaan wala def ko wacc yàlla seetaanu ko wacc ko jépp lor ju ko jot jotoon na yonente yi nga xam ne ñoo ko jëkkoon ndax mbit mu tat nattu bu tat kooku fay fooralu nit ak yàlla daf koy yokk maqaama rek tey de daldi léeb bu fekkoon ne wurus wurusu ngalam lakk ko ci safara dana wàññi dara jaam bon kenn du taamu balaa ngaa jariñoo sa wurus def ko ci safara de ni nga xam ne ni la safara di sellale wurus nag noonu la nattu di sellale nit yàlla de moo tax yàlla di nangu yenn jamono yi nit yàlla yi nattu di leen laal de waaye xam ngeen nag ne bëri na loxo lu jóg jëm ci yonent bi yàllaa ko fekk de te booba xéefar yi bëri nañ te booba lu nekkat ñame nañ ko su fekkoon yàlla seetaan na ko kon xéefar yi boobu nañ ko de nit ñëwoon na bëgg koo rey sa xawras yoot na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci zaati anmar bañ xare ba xare ba jeex yonent jàll xurwa dem ba sori saabaam ya gis genn garab mu wékk fa jaaseem su meeku di sangu xawra séen ko ni Muhammad a nga le sori saabaam ya amewut genn gànnaay yàlla na ma yàlla rey ma ko reyu tey dal di fab jaaseem rek di raam di watatu di watatu di watatu baag si yonent sallallahu alayhi wa sallam fa mu fekk fa mu taxaw xacc jaaseem kuy dox sama diggante yow Muhammad tey kuy tere ma rey la de yonent ne ko yàllaay dox sama diggante yow mu xacc jaasi ja rek loxo ba lox mu ànd ak jaasi ja daanu ci suuf yonentu sol yëreem dal di ñëw fab jaasi ja ci ne ko kuy dox sama diggante yow mu ne kenn xanaa sax mbaax rek de yonentu ne ko waaye man ma yow mbaax sànni jaasi ja bàyyi ko booba bu yónn bu yàlla nangoo na jaasi ja bu yàlla nangoo woon kon keroog foofu la bakkanam yonentu dem Abu Jaalin ba ne dana rey yonentu ba sallallahu alayhi wa sallam loo su kuyel gëlëm moo ko dogandu loo xam ne ngaamu kaw waa ngi ca asamaan ña ngay tege ci bopp bi yonent ba sallallahu alayhi wa sallam de ana ummu jamil jabari abu lahab ba tabar yadda abi lahabin wàccee ummu jamil jabari abi lahab dafa ne muhammad man lay xas dal di xenu tëngëb doj ne fu ma fekk yonent rek toj boppam de te kenn du ko mën a faj di dox ba ñëw fekk yonent a ngi toog mu romb ko ñëw gis naa Abubakar mi den ak moom naa ko ana sa waaji wan ma ko ba ma rey ko de abu abubakar naa yonent gisul la mu ne na may gisee ndax fil ma xam naa gis jan mu dëdd rek naa suma ko gisoon tey ma toj boppam de waaye gisu ko de ca xareeb xaybar ca xaybar yonent sallallahu alayhi dafa ànd ak sidina Abubakar ak sidina Ali ak ci saaba yi booba ñu ngi xóoloon teg yahood yi bu yahood amee soxla ñëw ci jullit ñi jullit ñi dimbali leen su jullit ñi amee soxla ñoom it dem yahood yi dimbali leen yonent di dajale dayee yoo xam ne daf ko bëgga a fayal nit ne nañ dem ci yahood yi ñu dimbale ñu bañ ñëwee rek yahood ya daal di dem ne ñu dem booltoo waaw sakkal ko doye ji dem benn waay ñu di diisoo rek ne ana kuy dem yéeg ci kaw machine wallukaay bi tiim kër néeg bi na ko fay fab rek tiim ku ko toj boppam benn yoon rek ñu noppalu jibril ñoo wax ko ko yonent rek yonent daal di ñibbi Madina tagguwut sax ñu màndatoon bañ seetee xam ne yonent bi dem na xam ne lañu doon fexe nag rek sidina Abubakar muñ ak sidina Ali ñaanu nag moom mu muñ gisuñ dara ñu ñëw fekk si yonente sallallahu alayhi wasallam yonente wax leen li xew ñu del si yeneen yoonu ñaareel Seynabu bintu Xaaris dégg na ne yonente bëgg na yàpp te yàpp gàtt la ci gën a bëgg te tànk yee la ci gën a bëgg mu dal di rey gàttam posan ko posan posan ba nga xam ne ku ca lekk tib rek ñibbi alaxira dal di ko wàjj rek ñëw tegal yonente sallallahu alayhi wasallam ne ko sama at yaa ngoog yonente dal fab rek mat waaw gàtt ba wax ñëpp yi dégg ne ko bul ma lekk posona na ci man rek yonent ne yëkkati seen loxo gàtt bi ne posona ci nekk de waaye tib booba mu ja seexoon waaw mujj na def ay jëyit nii ci waaw denq la ñam yi moom yonent sa alayhi wa sallam waaw ba coppi xoppam ji mu génne àddina na poson ba ma lekkoon ca xeebar dañu di ma di ma daane ba léegi yëg naa nag ne dog na sama mbuum xol gi dem yahut lépp lu yaay ci àddina ci ñoom la bàyyeekoo de ne nañ ñoo yàlla wax na ne waxuñ dëgg moom moo yëkkati Insa laqi ko ci asamaan waaye ñoo rey Yaxya de yonent yàlla Muhammad itam ñoo ko doon fexe rey de kiis ji xeet gu yàlla bind mooy yahud bani israil moo tax yàlla bëri nettali seen xabaar ci alquran seen xisa wàllam yépp nettali nañ ko pour ñu xam seen mbon rek lu yàlla bind ci àddina ñoo ci xees te xay ci àddina ñoom la bàyyi ko ci ñoom lay dellu de yàlla leen yàlla rëbb allahumma salli ala sayidina muhammadin fatihima مستقيم ولا عالم قدر مقدار عظيم tabe koo xam ne way jëkk ak way mujj kenn mësu koo def yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ko def ci mangi xawaasin nag ci la taxaw xeefar yi ko doon kontar ñi ko gënoon a bañ ku taxaw rek mu may la téeméeri gélém ñaar téeméeri gélém ñetti téeméeri gélém juróomi téeméeri gélém lansaar daje nag xale yi ne waaye yonent bi yàlla ko yàlla ba bakkaatam li muy def ah yonent bi xeefar yi nga xam ne bokkam yi nga xam ne barki démb rek ñu ngi xeex ak ñoom seen deret yaa ngi tax ci suñu jaas yi ba léegi xaral ji ñëw mu di leen ko séddale wàcc ñëw ah yonent bi daal lii muy def kenn xam ko yonent daal di woote nag ne lansaar nañ daje ci be nañ daje ci benn tant ni ma fa ñu daje mu ñëw mu ne leen lu ngeen wax mag ñi ko ñun mag ñi day waxuñ dara waaye xale yi day wax dëgg wax nañ ne yonent yàlla na ko yàlla baal mi ngi fab xaral ji jox mbokkam yi te seen deret yaa ngi tax ci suñ jaas yi setagut sax mu ne leen ndax gëdamu leen nit ñi yóbbu gàtt yee gélém yi yéen ngeen yóbbu yonent yàlla ah, ñu ne ah mu ne leen yéen a moom sama dund yéen moom sama dee kon nag bàyyi leen ñi ñoom ñu yóbbu gàtt yi yéen ngeen yóbbu ma de gënalee gisagu leen ko da ngeen ko gis sama gannaaw waaye na ngeen muñ gannaaw ga anas na ne gis nañ ko yéen ngeen yóbbu ma de gënalee gisagu leen ko da ngeen ko gis sama gannaaw waaye na ngeen muñ gannaaw ga anas na ne gis nañ ko waaye muñuñ de bi bur yi ñëwee gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boobu lañ soog a gis gënalee xam nañ ne yonent moom xamul gënalee du def lu mooy lu ko yàlla digal de fatana sa sellal xiisaat yi ci jëmam ma maanee ki na nga féexlu léegi nag ci jëmm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ci maanaa yaaji ci jëmi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam istimaan ci déglu sama way wi na nga déglu rek li Busiri wax bon léegi nga mën a féexlu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam le inaa sa ndem jafe na ictilaa woon ak feeñ mi naa ci jëmm ja su fekkee jëmm yonent ja feeñu la nga janoog moom fiixal ci sa bakkan loolu jafe na la déglu lii may wax si de sayyidun kullu wasfin bépp melo ibtadaata bu tàmbali nga bii ci aw wasu melo bépp melo boo xam ne moom nga tàmbalee ne yaa ngi koy tagge yonante ne tàmbalee mbaaye istaw aba matal axbaaral fadli soloy ngëneel ibtidaaw tàmbali ga de la nga tàmbalee rek dafay jeexal mboolem xeeti ngëneel de yaa ngi bëgg tag tagg yonant ne lii laay tàmbalee boo tàmbalee rek sooy booba la nga jëkk wax rek jeexal na mboolem yi ngëneel de luñ tàmbalee woon dërtu bi tey ne naka la kenn xéegut sa xéeg mboolem yonant yëpp xéeguñu xéeg yi bi xéeg ci saay rek baatin waaye sayidun sanga la dax tabasumu muuñ la waaye yonentu yàlla ni meloon boo ko bëggee xam nit la woon koo xam ne mës ree ba kekku nga dégg baatam déedéet muuñ rek sallallahu alayhi wa sallam wal masi dox alhuway naa ndànk yonentu mës da yàkkamti be waaxu wala mu daw mës da ragal itam ba yàkkamti mbaa mu daw de dox ndànk rek ndax du yàq ndax du xemeem du ragal moom moo tax ba kenn mës a gis yonentu sallallahu alayhi wa sallam muy waaxu de wana woo nelawam ixfaaw nga mentu la yonent tëdd gàncax di nelaw kenn mësu koo gis de boo ko bëggee jis muy nelaw gis muy nelaw boo bëggee gis muy jaamu yàlla gis ko muy jaamu yàlla de nelaw tuuti jaamu yàlla tuuti nelaw tuuti jaamu yàlla tuuti waaye nelaw ba ne xanjang kenn mësu koo gis ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu seri waroon na balaa agsi foofu nag mu jëkk ñu wan na jëm yonent ba mel sallallahu alayhi wa sallam nu yonent meloon jëmmale woon joo xam ne dafa digg doomu taxawaay duur du ndaama mi ngi ci diggante njool ak ndaama sallallahu alayhi wa sallam su su taxawee moom rek ca nga koy xam waaye nag su taxawee nit ña luñ gudd gudd mu tiim leen de loolu moom martaba baa ko ko may waaye daal su fekkee nag ni beru na nga xam ne rek kii du njool du ndaama de gudd xayibalu ko gàtt xayibalu ko ma nga ca diggante ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku weex la weex koo xam ne dafa ànd ak a xonq loolu lu ko waral yaaram nit ña dëkke weex rek mooy taar fi ñoom ña dëkk ca kaw ga xonq mooy taar fi ñoom de yonent mi ñu bëgg nag mu rafet ci ñooñ teeroog ñooñ kaw ñëpp moo tax dafa weex ba noppi waaw weex koo xam ne dafa xaw a jëm ci xonq de waaye loolu nag ci cëram yi nga xam ne ñooy feeñ ci jant bi nga koy xamee de nga xam ne jant bi dina ko laal ak ngelaw li waaye su summeekoo nag yaram mi nga xam ne moo ne ca biir maraane nag kooku moom dafa weex tàll mel ni xeetu xaalis de sallallahu alayhi wa bi nag boppam dafa réyoon kawaram dafa saqoon sallallahu alayhi wa sallam ay bëtam dañoo rëy ay yéenam dañoo sëq ay xefam dañoo sëq bakkanam dafa yëkkatiku gémmiñam dafa yaa ay bañam dañoo sew bu ree mel ni melax mooy melax waaw wala yuur yuur goo xam ne tey dafay taw de dafa gudd loxo gudd ay tànk waaw maanaam dafa joti cër dënnam dafa yaawoon waaw dafa amoon sikkim waaw bu sëq waaw ak i faas wa sallam dënnam dafa jàppaloo kawar ba ca jumba xam ne ku dijj yaxi waa yaxi loxo la ak yaxi tànk loolu mooy melaw jëmm ja su melaw noonu ba noppi nag nga wax ne reexam muuñ rek la doxam dafay dox ndànk nelawam nga mentu la de daanañ ko melal indi abu haalata daana ko melal sidna naa ibn abi taalib daana ko melal abu hurayrata daana ko melal de waaye doy na ci rek la jabaram wax yonent nday Aysata way na ne ku rafete ni yow sama bët mësu koo gis de ku mate ni yow jigéen mësu koo judde ne su fekkoon ne jigéen ña jigéen ñi salixaa yi nga xam ne ñoo bëggoon Yuusufa bay dog seen loxo ya su fekkoon dañoo gis yonent mu ne duñ dog seen loxo seen xol la ñuy dog de yonent gën a rafet foofu Yuusufa rek inda Abu Hurayra daana ko melal Sidna Ali ibn Abi Talib daana ko melal Abu Hurayra daana ko melal de waaye doy na ci rek la jabaram wax yonent ndey Aysata way na ne ku rafete ni yow sama bët mësu koo gis ku mate ni yow jigéen ma su ko judde ne su fekkoon ne jigéen ña jigéen ñi salixaa yi nga xam ne ñoo bëggoon Yuusufa bay dog seen loxo ya su fekkoon dañoo gis yonent mu ne duñ dog seen loxo seen xol la ñuy dog de yonent gën a rafet foofu Yuusufa de Yuusufa di muy taaroo yépp yonent ko gën a rafet sallallahu alayhi wa sallam waaye Yuusufa nag soo gisoon jigéen ñi di nattuwu ci moom be di dogu ci moom di na ci moom moom dafa taaru woon rek yonent nag moom dafa taaru ba noppi màgg boole ca soo ko gisee da nga koy ragal a ragal ba nga xam ne boo dee jigéen sax doo ko ñemee nopp soo jaxasoo moom nag gis moo gën a xoyof mbooleem mbindeef yàlla yi de ko gis rek di karkar yi lox mun a xoyofalal man duma dara lu may benn waaye laa boo xam ne as njigéen ma jur rek ji makka njigéen su ay seer rek waaw Aminatu mooy sama yaay duma dara duma buur duma dara de boo ko jisee tambalee jis da nga koy ragal boo jaxasoo moom nag dootoo bëgg a tàggoo moom ngi waaw jikko ju rafet ja de kooku le mooy yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ànd ak nag lépp ngëneel loo xam ne mas naa wàcc ci mbindeef fii dale ca aadama ba fi tey rek xaaj la ci ngëneel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam de ku am ngëneel rek ci moom nga ko abbe waaye ngëneel mooy jëmmi mooy jëmm ji nga xam ne moom boole mbooleem ngëneel yi de aadama ci moom la jële noohun ci moom la jële ibrahim ci moom la jële muusa ibnu imrana ci moom la jële isa ibnu mariama noonu ñi ñëw gannaaw nag waxi noppi ñépp moo leen xabal sallallahu alayhi wa moo tax ba mu ñëwee dootoo gis ab yonent de warof ne borom tubay bu jàngoo sol ba mu ñëwee ba tey day ab yonent wàcce tudde ndax moo leen doon xebal ba nga xamee ne ñëwal na ba fam nag kooku sotti na de mu nettali moom waykat bi ne sànni na jàmbaraay tenqam ba mu fees ak jàmbaraay sànni na ko daq ci xare boo xam ne junne lañ de ana luy xetu Muusa wa ana luy sànnig Muusa Muusa ibnu Imraan xamoon na xet woo xam ne yàlla def ko ca defal ay kawteef Muusa ibnu Imraan ab sàmm la woon jabaram jiñ ko may ca Madiyan ca Madiyan fukki at la sàmm mu dik canam waaye càmm nga yomboon na lool bu demee ba ca àll ba rek mu fakk tëdd nelaw xet wa soppeeku sàmm di sàmm jur ga ba jafal si ko leen bu ñëwee ci teen yoor xet wa bopp ba nekk baag da ci des nekk goj mu duy de su guddee bu sampee xet wa ci néegam mu taal mu nekk làmp di takk ba bët set di ko leeralal néegam waaye xeetu Muusa woo gannaaw gal moom la ko yàlla jox bu ko sànnee mu nekk jaani ñangoor bu ko jàppaatee mu dellu nekk aw xet de xetam woowu kay doy na kéemtaan waaye lu ko dendaleeg jàmbaraa ji yonent bi sànni nag jàmbaraa ji yonent téye muy sàbbaal ba ñëpp di ko dégg mu sànni ko dàq ci xare boo xam ne ay junne lañ kooku moo gën a xeemu xeetu Musaa wa de sallallahu alayhi wa sallam xeetu Musaa wa la yàlla di ko dundal ay jamono muy nekk ñangoor ay jamono mu delloo ko mu nekkaat xeet jambaraay yii nga xam nag ne moom dekkaluñ ko defuñ ko dara jambaraay kese la ñëpp ngi janoog moom mu a subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim ñëpp di dégg <coughs> loolu day moo gën a xeemu <coughs> xeetu Musaa de <coughs> xareb Badar yonent def na loolu xareb Uhud ak yëpp def na loolu xareb Uhud yonent na loolu ak xareb Hunayna de yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaanal na nit ñi ci atam bekkoor ba nga xamee atam bekkoor jàmmal na leen ca bekkooram yu métti de yonent ba mu gàddaayee dem Medina taw bi dafa dafa yéex ñàkk a dikk ba am ay at bi nga xam ne suuf si dafa fëndant ba mel ni ab doom muy xutba ci jumaa benn waaye daal di taxaw ne ko yonante yàlla ñaanal nit ñi ñàkk taw gi xëpp na ci tàndarma yi lañ doon dund tàndarma yaa ngi dee ngir ngir ñàkk ndox jur gaa ngi dee ci àll bi ngir ñàkk luñ naan ku tukki mar dog la nga deere yonente daal di yëkkati ay loxoom bu daa ñaan taw dafay dëpp tenqali mu jëm suuf mu féetale gannaaw gannaaw gannaaw loxo yi mu féetale ko asamaan mu daal di yëkkati loxoom Abu Talha ne ko sa tàndarma ja nga weeroon nag ca weeru waaye bakat kenn wereegu ko mu ne gaawal yi yàlla to nandalal ja ca weeru waayam ba de Abu Talha ngay xëccoog tàndarma ja ca weeru ba taw baa ngi wala ngaan ci kawam de yonent fa mu taxaw fa mu toog ca mimbaram ba yëkkati loxoom na allahumma asqi biladaka wa rahma ibadaka wansur rahmataka wa ay baladaka al mayt wàccut min bar ba lu may taw baa ngay wala ngaan ca taw baa ngay wala ngaan ca sikki moom ba de sallallahu alayhi wa sallam benn bés ñaan loo nañ ko taw mu yëg ca mimbar ba rek toog waxul dara taw bi daal di wàcc de satatatatatatatat bay rogaat waaw ca sikki moom ba sallallahu alayhi wa sallam mu ne su Abu Talib dundoon tey xolam sedd de moo ana ku may wayal way leen ma Seydina Ali ibn Abi Talib ne ko da ngaa bëgg ko wax ne waabyada yastasxal xamaamu bi wajihi simaarul yataama yasmatun lil aramili loolu nga bëgg ko wax mu ne loolu tigi laa ko wax ba muy gone Abu Taalib baayam moo ko wayoon loolu Abu Taalib ne sama doom ji nga xam ne sang bu weex tàll la te xam ne kanamam rek mën naa tax asamaan si taw de ki nga xam ne mooy bay jidim yi ak miskin yi ak fëggulekat yi de loolu Abu Taalib ko waxoon ci yéen te booba ndaw la de bim bi mu toogee nag di baaw rek ñaanut sax xanaa toog xool asamaan si rek taw bi wàcce mu ne bu Abu Taalib dundoon tey xolam sedd de ndax la mu waxoon am na ana ku may wayal Abu Taalib ne wa abyada yastasxal xamaam bi way si malul yataama yasmatun lil araami Abu Taalib bàyyam ma ko doon way way yooyu xasi bayti yooyu ñuy ubbee mawlid dafa wane ne tagg yonent bi sunna la min qabliha tibta fi zilaali wa fi mustawdaen hay sa yuxsaful waraqu kooku Abbas ibn Abdul Mutalib moo ko wax te dafa tagg yonent bi ne ko ndax ma tagg la ma way la yonent ne ko wayal mu daal di sadd bayti yooyu tagg ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Abu Talib ci boppam baayam moo ko ko way li Hasan ibnu Saabit saaba yëpp tagg nañ ko waaw su fekkoon dara xay na ci bon mu xay leen de sallallahu alayhi wa ba nga xamee nag ne taw ba taw na dala ci hajjuma ja jam ñaane di taw seweteetu guddeeg bëccëg ma ngay taw saj saj saj saj saj ba nga xam ne hajjuma ja del si na yonente yéegaat ca mimbar ba waaja dellu del si ne ko ñu ne waaja ñu ne jeneen waay ne ko yonente bi ñaanal yàlla taw yàlla teye taw bi kat musiba am na de jut gaa ngee lab ci xàll bi kenn mënatuloo de marché jëndi loo lekk waxatuma di tukki ndax taw bu bari bi de yonent ne niir wi demal tegul tegeekul kaw mais dina tabul tegooti ci kawam de niir wane taj lii jëm nii lii jëm nii rek mu daal di sebiti sallallahu alayhi wa suuf daal di naat nag suuf daal di riis boseri nga gis nag xàll ba naat tóortóor yu weex tóortóor yu son tóortóor yu xonq yëpp nga di ko gis mu toroxal xurusu dóor ak xurusu yaaxoo de soo séentoo madina de yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu ma saa ñaan taw rek noonu la taw bay gaawee ñëw sallallahu alayhi wa sallam gannaaw boo xamee nag ne yonent génn na àddina ci jamono si dina Omar bekkoor dellu ñëw ba nga xam ne raw na sax ba woon ci jamono yonent ba de Seydina Omar taxaw ci mimbar neew yàlla ci sa barkeb yonent bi lañ daa ñaane taw nga di ñu tawal léegi ñi ngi ñaan yàlla ci barkeb Abbas ki nga xam ne bàyyi la ci bi may ñu taw rek abbas daal di ne yow yàlla balaa bu mas a xam bakkaata ko sabab lu ko dara du ko dindi itam lu mooy tuub ñun suñu loxo fees nag bakkaat waaye sëgg nañ fi sa kanam tey ñu ngi tuub de may ñu taw de taw ba taw taw taw taw ba sebeti moo tax foo day gàtt xam-xam yi wax ne jotliku ci mbindeef ci ñaan daganut dañoo réer rek de daarañ jotliku ci yonantu boo ne yonantu moom yonantu la keneen du yonantu Omar ibnu Xataab kenn rawu ko day moo jotliku na ci doomi Abdul Mutalib ki nga xam ne daf ne rek bay tax yonent la sallallahu alayhi wa sallam rek allahumma salli ala sayyidina muhammadin faatihi lima ughliqa wal khaatimi lima sabaqa wal haadi ila siraatikal mustaqiim qadri miqdaar azim tagg yonent ba ak si foofu nag ci melal jëmm ji rafet jot na ko ci yonent ba nag sallallahu alayhi wa sallam adam mu ne lay taw xelonte moom xasani mu jagle ma bi ruyati wajin ci gis kanam mu ne lu yonent lu gënoon yonent bi jagle ma ma gis kanamam nga de saala dañ na saqaaw te xaadi han kulli man raaw walis képp ku gis na mu ko de kanam gi nga xam ne képp ku ko jis rek te xaadi dañ na ci yow àddina ak àllaaxira de boo séeri yu ma lu muy laaj foofu gis yonent sallallahu alayhi wa sallam ci nelaw lay ñaanam am gis yonent ca péncam lay ñaan am jis yonent ci lu dul nelaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wali yàlla yu mat yi danañ ko jis ci lu dul nelaw ak seen bëti bopp ku yu bari dem nañ ba mat mënuñoo gis yonent ci lu dul nelaw ñu taxoo julli ci yonent def def dog bu rëy ci julli ci yonent ñeent fukki junne par bés wala juróom benn fukki junne ba mujj di gis yonent sallallahu alayhi wa sallam de te ñiy gis yonent ci lu dul nelaw abul abbas almarsi ci la bokkoon ki nga xam ne mooy sëriñi Booseri te taalibe yàgg naa mébét jot ma xam ab sëriñam kon nag Booseri xëy na loola doon mébét de bu fekkee ni géwénte gis ko la doon mébét yonent na ne ku ma ku géwénte gis ma man nga gis ndax man seytaane du meloo sama melo de wax na ne ku géwénte gis ma xal nga maa gis xal nga koo gis balaa ngaa dee wala xal nga koo gis ëllëg ci àlaxira kon nag lu mën a am daal gis yonent moom xew na ci àddina ñu ngi koy gis ñi ñuy tànqal ak coow lu ko jarut barki démb rek naa gis nañ Mariama ci benn église di ko yéem ñi naa dëgg la ñii du dëgg xanaa xamuñ na ñun saa yu nañu gis te bi sallallahu alayhi wa sallam te duñ ci soowante sallallahu alayhi wa sallam te moom woote wut ak yàlla jaam rek la boo seeré ngi laaj fii gis yonent sallallahu alayhi wa sallam ci lu du nelaw te sëriñam Abul Abbas yi daf daa wax ne su fekkoon ni xool naa benn yoon ji gisuma yonant dootuma lim sama bopp ci julli ñi de géwéntu gis yonant nag mooy karaama gi nga xam ne moo jëkk ku ko yàlla jagle nga xam nga dëxal moos doo génn àddina te gisaatoo ko wala moos da ko gis alaxira te ku ko gis alaxira moom yow sa yoon leer na jeeg de moo tax boo séri di wax ne xelante boog ma gis kanam googu nga xam ne ku ko gis sa texeer yi dañ na sa texeer dañ na ci yow de ma gis ko ci gént wala ma gis ko ca pénjam yàlla wala ma gis ko sax ci lu la nga xam ne moom la sëriñam amoon abal abasil marsi de mu sirun aji leer la yal taqi dana mu daje alkatibata xare ba saaman mbir muy mu ñaakoon de kanam ak yonent gi nga xam ne dafa leer naññ lu xare tat nga seen yonent ba rek ma ngay muuñ de sallallahu alayhi wa sallam kanam gaa nga leer naññ muy le muy reere lu xare tat tat kanam nga di leer kooku taar bala waaye lu xet xat ma ngay muuñ kooku kay moom jàmbaar gaa ko ko may de sallallahu alayhi wa sallam dee moom ba taggee kanam ak yonent ga bare daaneel mu ne aw bi tax bi raatin i ga ji foon tenq wala su fekkee gisuma kanam ga ma foon tenqam la rek sallallahu alayhi wa tenq lan kaana tenqalal nekkoon amul ilaay ñeel yàlla wa bilaay ci yàlla ak soo ak la jàppam wala taa ak joxeem de tenqala nga xam ne yàlla rek la nekkaloon lépp lum joxe yàlla tax mu joxe ko lépp lum téye yàllaa tax mu téye ko ma ma foon tenqaloonu la wax de tattaqi dana ragal basa ayu xarem almulooku buur yi tenq ngoog loo xam ne day buur yépp ci àddina ña ngay parpari lox ngir ragal ayu xare ci tenq loole de watax saa dana séddoo bil xinaa cim koom min na waaliha tukki ci mayam alfuqara way ñàkk ña waaye miskin yi itam day képp ku may yow keroo nga riis de sallallahu alayhi wa sallam ténq daal di tagg ténqali yonentu ba nag sallallahu alayhi wa sallam ne ténqali nga xam ne ndox ma balloon na ca ténqali yonentu sallallahu alayhi wa sallam ndox bal na ca mu nandal ca xare ba yépp kooku mooy xare tamboog bi mu mujj xare ji sallallahu alayhi wa sallam tubaab ya tamboog dafa tànga tànga tànga tànga ba nga xam ne makka day galaas la boo ko dendalee tamboog yonent dem ci xare nag ci waxtu tàng xare ba i junne dañoon nit ñi dañoo mara mar ba nga xam ne dañuy ñëw di tàggu yonent bi ne ko ñu ñuy suñuy gëléem muusu ci sabari si rek ndax mar wi mu ne jox na leen ndigal Sidina Omar na lan mënuñoo dellu Medina mukk lu may ci gëléem yi kon nag suñu rayee gëléem yi rek du ñibbi de ne yonent bu ñu rey gëlëm yi mukk loolu kay bu mu ci bokk mu ne yonent ne ko nañuy def mu ne ko ñaanal ñu yàlla rek ñoo taxee di ci sag ñaan boo ñoo ñaanalee rek danañ xam lu ñu naan te duñu rey suñu gëlëm yi de <coughs> yonent ne ndax kenn amu ci dara ci ndox ñu yéene ci xare ba ndax kenn amu dara ci ndox benn waaye indi benn asset bu def tuuti ndox loo xam ne ba mu ca dugalee tenqam la ndox ma sangut sangut sangut tenq la lépp de yonent sallallahu alayhi wasallam mooñ tenq la ba mu ma ngay jéem a nëbb karaama ga de mu bës tënk la rek sewle bala ca diggante baraamam ta te dee de car car car car mu yéene leen ñëpp ñëw ak seen mbuus naan man di duy seen mbuus mbuus wëgg seen i gélém sangu seen i janaba mu naa seede naa ne yàlla rek kay buur waaye seede naa ne maa ti yàlla de sallallahu alayhi wa sallam ndax bal na ci tënk loolu ma ne Moussa ibn Imran baawaloon na nitam ña yàlla ne ko dóoral sa xet wi ci sa doj wi mu dóor xet wa ca doj wa fukki sew ndek ñaar ndoo ca doj wa bani israila fukki giid ak ñaar lañ giid bu nekk xam seen sew de kenn ak sa morom sew loolu day kéemtaan la waaye daal ndox muy ball ci doj googu day bët gis na ko ba tey waaye ndox muy ball ci diggante baaraam diggante yàpp ak sadiit ak caas ndox ma di ca ball ñu di ko naan loolu day way jëkk ak way mujjee kenn mësu ko woon nit ñi la ma yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tàndarma meññ na ci menn xat ci tenqal yonentu boobu sallallahu alayhi wa sallam jambaraay sabal na ca ci tenqal yonentu boobu sallallahu alayhi wa sallam saa tab umu maabad ba wasal nam soow te mës na jur te ma nga làpp ba mën da watti de ba ko yonentu tegee tenqam la rek ñu ratt mu mu génne soow gannaaw ga dund na fanweeri xat mu jur ak mu ñàkk a jur xem sooratee rek mu génne soow de salmaanul farisi benn waay la woon boo xam ne baayam daf doon jaamu xirim bu ko xeebalee dana dem jaamu ji xirim ba nag moom mu rem romb benn église benn labbe nga fa booba diine labbe rek mooy diine bu ñëwee rek yàdd ca yàdd ca labbe ba rek di déglu waat yi labbe bi waat ba ngoon jot mu ñëw mu ne ko foo ne woon mu ne ko maa ngi woon ci labbe ba di déglu mu ne ko demal fa ma la xebal suñ diine jee gën diine labbe ba mu ne ko mukk su diine labbe bee gën suñ diine ndax moom ci yàlla lay xoote te ñun ñu ngi jaamu ay doj baay bi wax wax wax wax wax mu taq ci diine rek gëm diine yàlla ba labbe booba dee mu ne ko diine ji ana fu ma ko mën a xameeti boo dee mu xebal ko ca benn dëkk ca mawsal mu dem mawsal ba labbe booba di dee mu laaj ko ne ko sa gannaaw kooku it xebal ko ci beneen labbe ca xamoriya kooka itam ba muy dee mu laaj ko ne ko sa gannaaw fu may jëlee diine mu tegtal ko beneen dëkk waaw ca naa ko def muy dem kooka moom xuruj jaay ko ne jaamam la ay nit ñu dëkk Medina jënd ko mu ñëw mu ñëw indi ko Medina de te fekk daana dégg nag ci téere yi jëkk yi ñu ne yonent bi nga xam ne moo des ci yonent yi te mooy gën ji yonent yi te mooy mu ak yonent yi dana lekk hadiya du lekk sadax te tampe bi tampe yonent yi ne mooy mujjantal ak yonent yi yàlla tampe na ko ci jokkareem ji rek te ne mooy xaatimul ambiyaay de Salman yahut bi ko jënd nag bon lool di ko liggéeyloo rek ba jëmmi bés mu ngi yéeg ci tàndarma di sàkk benn waaye bàyyi ko ci rek ñëw ci sang bi di waxtaan ak moom ne ko waaye bani xayla te ñoo dof bani xayla te ñooy lansaar maa ngi leen romb ñu nga sënk benn waaye ne yonent bi yàlla la Salman loxe ca kaw garab ga ba daanu ci suuf ñëw sanga ba dóor comme talaata ne ko demal liggéey li ñuy wax li ci sa yoon mu daal di dem liggéey ba wàcc fekk amoon na tàndarma jum denc